kon euh, al al al kuffar laysu bi muxaatabiina bi furu'i sharia ne ma loolu mooy lan walla <laughs> xam nga ne fay maa ngi ñëw yow itam <laughs> dangaa mës a gis ma wax la ay ay ay ay rek daal di noppi daal di dem sama yoon moo ko defee dama koo fàtte mais bii fàtte ma ko fay bul bul am looy yenkeeto <laughs> mooy ñi nga xam ne dañ ne bon parce que yonent saa saam da xamal leen lii shahada ba pare ñu seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku yàlla te nag te yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom moom mooy ndaw moom mooy ndawam loolu manoo ci ne man bon loolu comme li ñenn ñi di wax ba pare ginnaaw loolu la ne bu ñu la dakkooralee loolu toppal la loolu le topp la ci loolu le nangu cee wommat soumettre seen bopp ci nga leen di waxe nag wiru julli waaw ñu ne am ñu ne mais loolu day wane ne kon affaire bi yéeféer yi mooy lan lay suub mu xaata bi mooy yéeféer yi bu jógee safara lañ leen di mbugale mooy cosaanu ñàkk gëm yàlla looloo tax ñu leen di mbugal mais c'est pas que ba julli jotee ñu ko parce que ñoom loolu d a concerné woon waaw te loolu lu siiw la yoo xam ne ñooy xanafiya yi waaye waa jumhur rahmatullahi dañ ne aha kay ma muxaatabuuna lii nii tekkiwul loolu ah ah tekkiwul mukk ko ne kon ñoom daal ah li tax ñu naan di buggal ndax bala ñuy wax ay julleek woor ngi leen ko te mooy foog ñu nangu saxaada tay bi fekk nangu loolu bu ñu ko nangoo ci lañ lañu amee ngërëm bu ñu ko nanguwul looloo tax ñu buggal leen mais ñàkk julli jur la na noonoona déedéet waaw parce que ñàkk julli ji dañuy waral quand ñu duma leen bu ñu ko deful malgré gëmuñ ndax ma salakakum fii saqar waaw waaw manoone comme que ñoom gëmuñu kon leneen waru ci ñoom déedéet dañ naan déedéet <laughs> déedéet mooy ne yii day wan rek yonent way saa saam li ko taxoon a jóg mooy nit ki buy woote étape yi kuy woo ju gëmul yàlla ay étape la doo ñëw rek leen julli leen nan la ñuy jullee te gëmuñu yàlla mooy il faut nga woo leen di tawhid xanaa julli bi nekk ci biir l'islam sax di julli li tax julleem di jag mooy daa fekkoon mu gëm yàlla. mooy dawal wan étape yi ñu war a jaar d'abord booy woote ci listaam noonu lii ngay njëkkee manoo woo nit ñi di leen gëmloo idéologie kese te gëmaloo leen yàlla nañ gëm yàlla ba pare gëm yonent bi saa saa après nga door indi yooyu lool kese la waaye tekkiwul mukk que ne voilà mooy ne kon ñoom daal li lay tax léegi moom buñ ko gëmul nañ leen bi ci des concerné wu leen waaye nag dinañ leen buggal ndax lañ gëmul mais ñàkk ñàkk jullit loolu concerné wu leen naa may concerné. gaa yi dugg safara ñu ne leen maa mu fii saqar moo yéen lu leen dugal safar safara bu tàng ji day lakki ta du fay xaalu lam ko minal musallin ñu ne parce que ñun nekku ñuy julli waaw lan moo tax ñu njëkk ñu tontu ñun bokku ci ñu gëm yàlla dañu ne bokk na kon ñoom ñu xam ne dëgg la cosaanal la gën a tax ñu mbugal leen mooy mooy yàlla ñàkk gëm yàlla ak yeneen tàmbali saa sa waaye bokk na ca lañ ñuy mbugale lam naku min al musallin bokkuñu woon ci ñuy julli te julli ci furu' sharia yi la bokk kon kay affaire baa ngoog <laughs> kon loolu mënuñ koo jële fii kon nag ci gàttal euh, euh, bon ñu avancé li ci des ah li ci des léegi nag li des kon ngir ñu tëj mu ne ko fa inum ata'u laka li dalik buñ la gëmalee loolee mooy nangoo joxe zakat ginnaaw bi ñu nangoo julli ginnaaw bi nga xam ne liñ seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul yàlla te seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallama yàlla la waaye balaa dañ ma ne eh, waaw nañ ko ne buñ la lii rek la toog du ci ponk l'islam yi ponk l'islam yi boo shahaada yi julli woor ak lan joxe zakat julli zakat d'abord euh, woor ak dem Makka xam nga tudd leen ñenn ñi naan moo daa fekk ne loolu kon farataala bu ne mais loolu lépp xam nañ ne koor ko farataalee mu yàggee kanaan la <laughs> say naa moo am nii laa diis la fukkeelu at mi bi yonent may saa saam tuuti la ci teg génn àddina nit ñi woor ca ca ca ca ajak jak zakat am am saaru Makka yoo xam ne danaa la zakat ay suuratul bayyina lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikiina munfakkina taataati amul bayyina rasulun min allah yatlu soo ba mudahara bi muy wax loolu wax ba euh, aksi ne ñi nga xam ne da yu bari ak yi nga xam ne Medina bi ñuy doon kon zakat yaa gën na la même bu dee après ban zakat la doon wax Makka yooyu yëpp taxu ñoo jóg mais mooy yooyu am ah, amoon na ba pare koor amoon na ni leen doon woor aj Makka yonent bi alay saa salaam at moomu la aj ci dixième année bi waaw te aj nekkoon na farata parce que neuvième bi na Seydina Siddiq mu dem jiite aj bi bi ñu ubbee Makka l'an huit ci juróom-ñetteelu at bi juróom-ñetteelu at bi Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu la yónni mu dem jiite aj bi Makka kay mais lu tax waxu ko lu tax boolewu ko ci dañ naan parce que fii day wax yi nga xam ne boo ko waxee de toute façon yeneen yi ci suuf seen suuf lañ nekk mooy yi yi moo tax alxuraan bi leen boole li say na Siddiq doon wax sànq naan wa innaha la qarinatuha fi kitaabillah te moom mooy li nga xamante ne mooy lëkkaaleen moom zakat mooy lëkkaaleen julli ci téere yàlla bi loolu kese la waaye tekkiwul ne walla mooy ñoom dañ leen a teggil zakat ki woor ak ak ak li nga xamante ne nii euh, mooy julli mooy li ci des euh, koor ak ak ak dem Makka déedéet waaw waaw te ponki euh, l'islam yi xam nga yeen dañ koy gëm mooy ñuy seede am yoo xam ne jëf la comme julli am yoo xam ne alal la comme zakat moo tax mu yem ci yooyu waaw léegi kantaa yële yooyu xam nañ ko ne yooyu dañ koy xam yooyu ci yii la jóge mooy koor moom moom moom moom yaram la waaw aj dafa boole ñaari yaram ak alal kon nag mu ngi noonu le nga xamante ne léppay duggaale ci biir waaw te tamit bokk ak euh, li ñenn ñi di wax ne moo ñenn ci ruwaat yi ñoo ko fàtte quoi ñoom ñoo ci seenu gàttañ lu ci lañ bañ a tuddee koor ak euh, li nga xam ne mooy aj loolu moom déedéet voilà loolu moom du loolu parce que sinon bu boobaa mën nañ ne xadis bu ñëw mën nañu ne voilà lu ñu gis ne nekku jàpp nañ nekku ci rek ñu ne gaayee ko fàtte déedéet te loolu mooy di juumloo ñi nga xam ne ñoo ñu wóor ñi ñuy toxal sunnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw kon nag mu ngi noonu le ah kon loolu tekkiwul na kon woor ak dem Makka ko bokk ci si mu ngi ci <laughs> ah, waaw bu bari alxuraan moo tax muy li muy yeme ci juddu zakat ak koor zakat ak euh, euh, jullee zakat kese ci noonu kese la kii li yonent may saaf fii ñu nu tudd noonu mais yële ñu ngi ci léegi nag muy wax kon ngir jeexal li ñu mu ne buñ la toppalee lii fa iyyaka wa karaa'ima amwaalihim buñ la toppalee nañ joxe zakat ginnaaw koor ginnaaw seede yàlla kese lañ war a jaamu yonent may saaf saaf ndawam la buñ la toppalee lii nangulee lii nangoo wammatu ci lii wa fa iyyaka maa ngi lay mooy tandikuloo wa karaa'ima amwaalihim surtout bi ñu mujjee wax muy wàllu zakat maa ngi lay mooy tandikuloo li gën a tedd ci seen alal yi waaw lii mooy lëkkaalee ma buntu bi ñaar ah. <laughs> baabu tahrimi zulmi wal amri bi raddil mazalim buntu tere tooñ ak digle delloo tooñaa ngay lii moo am lëkkaale ci hadis bi ak suñu buntu bi garab gii mooy wattaqi na nga moytandiku man yonent may saa saam yow Mu'aaz je te en garde ci li jël la gën a tedd ci seen alal ya même bu dee ne li ngay jël dëgg la mooy zakat la mais lan ngay xalaat ki nga xam ne ci caaxaan la teg alalu jàmbur yi muy jël bu dee kiy jël zakat nga xam ne aqu yàlla la aqu alal la bu yàlla teg ci alalu nit ñi chargé wu ñi mun a ñeen ko jëli même ñooñu nee na leen attention loolu mayu leen ngeen ñëw ci alal bi jëlu leen neex mooy li ma doon wax mënoo ñëw waa ji ay xar la yor wala génne zakaatu ay xaram yow nga ñëw ne ko man bali bali yi gën a màgg laadum yi gën a màgg ñoom laay jël amoo ci droit yow saa yi bi yow miy dajale collecté zakat bi li digg doomu ngay jël waaye ci kaw noonu maf mafhum al day wane lan kene tamit man manoo ñëw di joxe zakat li gën a yées moo tax yeneen tubaab seen borom ne woon ah, bu leen joxe loo xamante ne nii yéen ku leen ko doon jox du ngeen ko jël lu dul da ngeen di gëm ngeen jël ko waaw day ñàng ci yéen <laughs> man daal saa waaw naa jël demee eh, demee di gëm parce que bëggoo gis mbir mi ndax ñàng bu mu ñàng waaw ndax ñàng bu mu ñàng. mu ne bu leen ko def bu ngeen di dépenser dépenser leen min tayyibati ma kasabtum te li ngeen ci li ngeen xam ne moom ngeen moom ngeen fàggu ak li ñu leen génneel wa mimma akhrajna lakum min al-ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi waaw bu leen nekk ñoo xam ne bu leen nee saraxe leen joxe wala def leen dañu ne dañu di tabarru'at yooyu la gën a manque de qualité ci li ngeen yor. la gën a ñàkk solo ci seen alal yi ngeen ne nag ci loolu mën na wutoon féppoon jaay di jël dafa jox joxewuñ ne ma ndax gars yi dafa am am moo mel moo mbee ci xol yi même loola sax bëgg bokk na ci liñ bëgg waaye ca loola ñoom lañ jëm comme que daal man na ñàkk ma joxe daal zakat ji moom nga ñëw ci xar yi nga xam ne dañoo loof wala jur nañ ba mënatuñoo jur sawaay seen yàpp yi bo bu dee ba way ñàkk da nga ko jox bu dee ndawal la ko reen di saa balaa togg bala ko togg bu dee kuy utiliser gaz gis nga mois boobu facture am day exploser exploser am tëj mooy day day day gën a bari parce que dina baxala baxal ba sonn zigo bi du ñor <laughs> bu dee koo xam ne xar yi dañ koo jox ngir mu man ci am troupeau bu ndaw bi kii ba am après mu am loo xam ne moom day bokk ci ñuy joxe zakat mais dootul jël zakat te loolu mooy xikma bi surtout sagesse bi nga jox ko loo xam ne mënatu la jur jur na ba ba ba ba nekk ménopause mënatu la jur ci mel noonu nga naan man ci yooy laay seet ñëw ci ray mu dee rayul mu dee waaw xar yi nga xam ne fii mu ne sonn nañ ba bu leen ngelaw ëppee sax boo mayoo ñu de nga ne man nag ci yooyu laa jox suñu borom ni yaa non non non wala tayammamul xabiisa minhu tunfiqun wa lastum te yéen nekku ngeen bu doon ne yéen a waroo de jël du yéen ay joxe cette fois yi nekku ngeen woon bi aaxir yi ñu koy jël illa am toog mi doom yi ngeen gëm dëgg jël parce que manu la ñàkk naan mu ma amoon pexe de yow cëp léegi yow bëgg koo joxe yow mu bu leen def loolu waaw te nag ngeen xam ne zakaat bi leen yàlla naan joxe leen ak saraxa yi mais dangeen defoon ne yàlla ngeen koy def mais pour seen bopp la wa'lamu anna allaha ghaniyyun hamid yëpp leen ne borom bi ku doylu la bu leen yaakaar ne da ngeen koy yokkal ci ay am action yoo xam ne zakat jim leen wax ci la day yokk ay ay paaram déedéet moom dafa dafa woomal hamid ku sant la sant ñi ngeen koy sant ak yooyu yokk ko tus seen ñàkk koo sant wàññiwu ko dara waaw da di seen borom nag di leen digal ngeen def te lépp ci yéen lay dellu yiw ba waaw kon nag loolu la mooy boo ñëwee bu ne yow mii jël collecté di jël ci zakat bi na nga moytu karaa'ima amwaalihim li gën a tedd ci seen alal yi mais yow miy joxe bul jël la a la gën a bon tamit naan moom ngay joxe te yonent bi saa saam tamit li tax mu préciser lii mooy fi nga xam ne ndax xam nga kiy ñëw di jël zakat dafa am autorité ci ki mu koy jël dafa am benn pouvoir bu ko borom bi daggal ngir mu mën a ñëw sax wax mais nekkul pouvoir maa la noot hé ayo indi walla sama gurdee yaay toj sa bopp bi déedéet mooy lu la yàlla jox nga war koo mission bu mu la délégué nga war koo def jox la ko nga war koo taxaw lu mel noonu nit ku mel noonu léeg-léeg bu jubul man na ak tooñ de man na yobbu ci moom te le fait que mu tiim alal yi alal yi yu baax yi ba kanam mën na ko pousser ne ko jëlal li gën a baax jëlal yi nga xam ne ñoo gën cher ci ay affaire l'islam nag ne la déedéet wat wattaqi wattaqi wa iyyaka fa iyyaka wa kara'ima amwalihim maa ngi lay mooy te ndakuloo la nga xam ne mooy la gën a tedd ci seen alal ya moo tax bépp l'impôt boo xam ne l'islam da cee d'accord bu ñuy teg ci ronu lii lay nekk ci li zakat demeeg yooyu yëpp ci lay nekk mënoo fi ñëw ne yi man moo tax yenn taxes yi loo gis ay dëkk yoo xam ne kenn du fa soqalu ko loolu moo tax triche bi bari triche bi bari en plus gis nga l'islam li muy jël ci zakat loo xam ne nit ki dina ko joxe mais du ko ñàkk mën a investir du ko ñàkk mën a dund te tamit bu ko joxee day la tax du yëg ne sax joxe na ko tellement mooy du waay du day def lu dul yokk alal ji mu yokk yow mille yu nekk ñu ne la génne ci vingt cinq wala cent yu nekk deux virgule cinq xam nga loolu bariwul léegi lan ngay xalaat ki nga xam ne moom nan la def mille yu nekk vingt cinq mille waxuma cent mille yu nekk vingt cinq cent yu nekk deux virgule cinq ci wàllu alal yi dëkk bu mel noonu gars yi dañuy mën a investir dañuy xam ne saa saa saa mais bu dee ne yow da nga nga dóor seen mois ci alal nga imposer loolu moo tax fraude fiscale yi di bari parce que gars yi dañ naan che loolu moo tax fisc bi di sonn ñoom dañuy topp ci euh, euh, Mawlana Abdul Aziz <laughs> waa fisc bi masha Allah masha Allah ñooy taagi compte yi de am ngeenum lëgëy barki yàlla <laughs> Allahu akbar lu moo tax du ne da utal ngànt échappatoire euh, fraudeurs yi mais di nga comprendre ñenn ñi lu tax ñuy def loo mooy dañ naan man ni ma sonn di liggéey ba sonn quand même regarde-moi gars yi bu ma déclarer lépp liñ mën a imposer mais man du ma ci génn kon je vais faire des magouilles <laughs> lu la parce que taxes yi loolu ci l'islam dafa am solo loo ñëw li gën a baax nga ne ko tu xaw te ni da ñëw di ñëw mais lu raisonnable te loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy li ànd akum xel mooy li ànd ak li nga xam ne sagesse waaw bàyyil alalu moytul alalu ñi nga xamante ne nii mooy la gën a tedd ci seen alal yi waaw waaw ndax tooñ day yomb ko mel noonu ndax daa am pouvoir ba pare mën na ko jaay waaj te léeg-léeg ki ñuy jël ci moom mën naa bañ a xam yenn yëpp moom il suffit ñu ne ko waa fisc bi ñëw na day tiit. day lox man na wax sax ay yoo xam ne reconnaître loo xam ne ndax moom defu ko de mais dafa tiit waaw dafa tiit biñ ko ne yii la gendarmerie va enquêter ils vont te convoquer wala l'agent du fisc va passer chez vous pour faire ñu ñu remonter ces comptes yi dañ mu tiit léeg-léeg am na yoo xam ne sax defu ko mais man na wax loo xam ne dafa dañ koy wax mu ne waaw ndax dafa tiit mooy façon pouvoir boobu kiy jël ci impôt wala ki ki yor lool am ñu rek may saa saam nag ne Seydina Mu'adh lool bu mu tax bu mu la pousser ci tooñ ndax boo jëlee li gën a tedd ci seen alal yi mooy dugg nga ci tooñ waaw wa wa iyyaka wa kara'ima amwalihim waaw moo tax xattaa jaamu yàlla def loo xam ne jaamu yàlla la boo ko defewul li yàlla wax rek mooy yaa ngi dugg ci tooñ dem di collecter zakat jaamu yàlla la mais boo jëlee loo xam ne sharia waxu nga jël loo nga jël lu yaa ngi toon waaye am na benn mbir ki nga xam ne mooy joxe zakat bi nag bu nee man lii man moom gërëm naa sama bali bali yii yow xam naa li ngay wax agent bi ñëw saa ne ko man ah waxtu wi ñu war a génn sa kii kat jot na wal sa tool bi mu ne mais man fi gën a baax laay joxe xar yi li gën a baax laa lay jox pour nga jox ko waa ji ne ah déet man da yonent bi alayhi salaam da ne woon hadis bi nekk Sahihayni waxoon ko Seydina Muaz wa iyyaaka wa karaa'iba amwaalihim maa ngi lay moytu nag boo jël zakat na moytu li gën a tedd ci seen alal yi. waa ji ne waaw xam naa ko waaye man gërëm naa man li gën a baax ci saa alal loolu laa gërëm jox est-ce que ko bu boobaa waa ji na koo jël te boobu kenn du ko tooñ ndax eh, ci tiibu nafs mooy ci loo xam ne waa ji la neex ki ko moom amul benn pression boo koy teg wala di ko waxe doo xam ne comme si bu joxewul yu gën a baax yi moom fii mu ne def na lu matul loolu loolu it du ko def ah. boo ko defee yaa ngi yow yaa ko insinué ci affaire boobu da koy bàyyi ci plein gré mu ne la man lii laa gërëm lii jëlal lii voilà te tamit am na droit ne man lii laa joxe mais yokk naa ci mu ko neexee léegi nag dinañu ñëw dinañu ñëw. xadis bi tegu ci bii <laughs> ñooñu nga xam ne dañ leen di chargé de mission ay fonctionnaires lañu de l'État dañ leen a jox ab liggéey boo xam ne liggéey bi dañ leen a chargé ñu war koo taxaw est-ce que mën nañu faa dem di jël ay pot de vin wala ay perjum wala ay neexal wala ay dessous de table <laughs> man monsieur ministre la de la culture du Sénégal ñu invité ma au Qatar ma dem ñu may ma fa un benn Rolex les montres de luxe Rolex ay cadeau yu gaaw est-ce naa ni lii nag pour man la def ko sama salon xañ ko waa ministère du chef de la culture du Sénégal waaye ne man maa ko moom man monsieur le ministre parce que man lañ ko jox cadeau est loolu nit ki am na ci droit ah man je suis un agent des impôts waa kat ñëw na di fay impôt kontaan na dóoral ma chèque de cent cinquante mille francs CFA est loolu am nga droit jël ko aa yeneen tubaay sa sab dinañu dinañu régler loolu ci hadis bi tegu ci hadis bi <laughs> waa bu joxee lépp pour pour yow de <laughs> bu joxee ca bari bari de yow ko noonu ah man attends man yoroon naa fi xar yoo xam ne yu yemay ay la yu niroog yosam yi kon damay jël yooyu remplacer ko jël sama xar ya ma yor cinq xar la joxe léegi man ma jël cinq xar comme que ay bari bari la joxe ma jël ko remplacer ko xar yi nga xam ne man maa leen am man nii collecte euh, euh, zakat bi ba pare to niroog xaram yi gën a yemamaay yi gën digg doomu ci xaram yi ma jël sama yos yooyu remplacer ko cinq bali bali yi ma jox pour man ah loolu amoo loolu ni lañ ko gis ah hadith bi ci tegu insha allahu taala kon mu ne mu ne kon wa iyyaka wa kara'im amwalihim na nga moytandiku kon képp ku pouvoir yore sa sa lan lay mettre en évidence en garde fii mooy képp koo xam ne am nga borom bi may na la pouvoir ci kaw nit même la ngay jël ci moom bu dee bu dee am nga ci droit bul jéggi bul dépasser les bul jël lu ëpp li la borom bi jox bul dem di ko teg ndax tooy ndax teg borom pouvoir day mën a hein day mën a am autorité boo xam ne tooñ bu ragalul yàlla tooñ mën na koo yomb mën a ko kon wa iyyaka wa kara'im amwalihim mu ne ko nag wattaqi jeexal ngir jeexal wattaqi te na nga moy de wattaqi te na nga moy tëdda ku maa ngi meet naa garde de man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da'watal mazlum ah mooy ñaan yàlla ki ñu tooñ mooy ki nga ñëw di jël ci ñoom zakat jël ya gën baax ci alalam te gërëmu ko kooku tooñ ko te bu la ñaanee yàlla même bu nee ne yow liggéey bi ngay def bu dagan la bal sharia ci boppam moo ko teg mais ba nga ñëwee di ko appliquer appliquer ko na mu ware jaaraloo yoon alhamdulillah kooku ci boppam moom tooñ nga ko lan ko def jël ci alalam loolu loolu tooñ la allah loolu tooñ la oh tarab ba nga ko tooñee na nga moytu ak ñaan yàlla mooy mu ñaanal loolu bon ne kii yal na ko borom bi mbugal yal na ko borom bi nangam yooyu moytu ko de yal na boroom bi def mu ñàkk postam bii yal nañ ko licencier <laughs> waaw waaw yal nañu ko licencier ndax yaa jël alalu jàmbur ya lu tax nga war koo mooy fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi hijab ndax diggante ñaanam boobu ci ñu tooñ ñaan yàlla am la ñaan lu war ak digganteem ak boroomam amul benn lu dox digganteem ak moom amul benn kiiraay moom lañ la doon wax ne la risque gi moom dina am risque risque dina la ko def dina la dal moytul di gaaral sa bopp ci alalu nit ñi nga xamante ni mooy gën a tedd ci seen alal ya ndax kat bu boobaa yaa exposé ci boppam ñoom jël nga seen alal ci tool waaw te boobaa buñ la ñaanee yàlla malgré zakat lu baax nga doon ci lu sariya tëral boobu bu la ñaanee da lay naw waaw waaw mooy yow nit ki moytu lépp tooñ ndax kat tooñ boo ko def façon tooñ yépp ci alal ci deret ci al lépp ci deru nit lépp parce que bu boobaa yaa ngi gaaral sa bopp ci ka ka nga tooñ ñaan la yàlla ndax da ngay jeexalu xolam waxoon nañ la ca ka tabax këram def ay at dajale di dóora ko daanu benn waaye jóge nii daal di euh, euh, daal di koy toj parce que nee na moom moo am kayit yu baax ci ay njuuñ njaaj la ko jële man zalama qiida shibrin tuwwiqahu yawm al qiyamati min sab'i aradin ah kon loolu il faut faire très attention mooy ñaanu koop day daal de amul benn kiiraay waaw moo na ci hadith sayna Abu Hurayra nekk ci musnad al imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi wa radiyallahu an abi hurayra yonent lay saa saa ne da'watul mazlum mustajaaba wa in kaana faajiran fa fujuruhu ala nafsihi waaw waaw mu ne gis nga ñaan yàlla ak ci ñu tooñ day dala lu ñuy nangu la lu yàllay nangu la wa in kaana faajiran même bu nee rek ci ñu tooñ ab kàccoor moo tax ay dig moom ah comme ko tooñaate rek la dëkk moom ah nañ ko ko tooñaa yooyu tam moo baa tooñaa non amoo ci de mu ne wa in kaana faajiran même bu nee waaj ab kàccor la ndax kàccoram googale kàccorteem goog fa fujuuru wala naf si mais kàccorteem bi ci boppam la rek mais léegi parce que dafa kàccor yow nga dafa ko tooñ waaw ah non il faut le faire parce la way yow te li nga wax kana la <laughs> après yàgg ci ñu naan baal bëkk la nga wékk koo yàq waa daal jubalul yow doo jubal moom laa la fan yee dañu bàyyi naan man daal waa ji deful lim mu war a def li war a def kon man moom dina poussé man li ma war a def ma bañ koo def loolu xel la du xel waaw. moo am na ci beneen riwaaya wattaqi da'watal mazlum wa in kaana kaafira waytul mokk ñaan yàlla ku ñu tooñ même bu dee yéefar la waaw même bu dee yéefar la attention de waaw. même bu dee yéeféer la na nga def attention parce que bu la ñaanee yàlla bu la ñaanee yàlla yaa salaam waaw yaa salaam yaa salaam mooy yow am nga problème moo tax ñuy tooñaate war nañoo seetaat seen bopp war nañu fe mais war nañu seetaat seen bopp de te xam na borom bi moom moo tax euh, euh, euh, même bu dee yéeféer moo tax yow yéeféer bi mënoo ne ah ah Cheikh Mouhamadoul Bachir <laughs> beneen bu wuteeg bu italien bi <laughs> ah waa Grenoble teg transport arabe gratuit wala transport africain gratuit <laughs> ay waay jël tramu gars yi fii ci Grenoble doo fay dara moom nga jël ko pare benn la dem Paris talbisu Paris dem foofu ah daal yi jël transport en commun doo fay dara naan waaye ñoo piyee woon saay maam boo xooloo am de buñ piyee sa maam nag yow yaay sa maam yow après yow yaay sa maam te wala taziru waziratun wizra ukhra aywa yëgal na yonent bi alayhi salaam de wax na te wallahi waxam du deñ de waaw hadis Seydina Abdallah ibn Unays bi leeral na ko bi Seydina Jaabir demoon jële ko ci moom bi suñu boroom naan ana dayyaan ne kenn du dugg àjjana ëllëg fekk mu yoreel àq kuy dem safara dina ko fay kenn du dem safara yoreel àq lu dul ku ko fay keroog la boroom bi naan ana dayyaan waaw waaw Seydina Anas hadis bi ñu la doon wax moom moo ko solo xaadimu rasulillah <coughs> faqad rawahu al-imaamu Ahmad comme niñ la ko waxee léegi yonent ma ne saa saam ne ittaqu da'wata al-mazlum wa in kaana kaafira fa innahu laysa duunaha hijaab <coughs> mu ne yonent ma ne saa saam nee na sami'tu mu ne yonent ma ne saa saam nee na ittaqu mooy tandaku leen daawatal mazlum tooñ ñaan yàlla koo xam ne dañ koo tooñ wa in kaana kaafira bu dee ne yéeféer la fa innahu ndax dëgg-dëgg kat laysa duunaha xijaab mooy diggante ñaanam googu boroomam amul benn kiiraay mooy boroom bi da koy nangu kon nag ay la zalimin waay waay tooñkat yi tooñkat yi di tuur deretu nit ñi parce que seen pouvoir ngeen bëgg a tooñkat yi di gaaral bakkanu nit ñi parce que yaa war a am pouvoir ci sa yoon newu ci ah. waaye kii tooñ sax mooy ki nga xam ne moom daa yor pouvoir bi di duma nit ñi ci loo xam ne amu ci waaye même boo yoru pouvoir di ci loo xam ne amoo ci pouvoir amoo ci euh, euh, euh, yoon it loolu la parce que tooñ ci ñaari côté la waa pouvoir mën nañoo tooñ waaye jam ñiw jiite mën nañ ko tooñ <coughs> waaw léegi nag ñoom ñu may tooñ man ma ne man comme que dara may tooñ moo ñu doon wax sànk yem waaw yonent way saa saam même mooy même faajir bi même boo nee waa de toute façon bu dee suñu réew yi moo koy julli lañ manoo fee wax a wax ba def waa ji waaw <laughs> waaw léegi nag yow boo ko tooñee ba pare yonent way ne moytu ko même bu dee kàccoor la ak ñaan yàlla même bu dee kàccoor la ko fu ñuul wara naf si ak kàccoor teen ci boppam la waaw ne satire pas les foudres de koo xam ne dañ ko tooñ même bu dee ab kàccoor la oh, am nee nga waa ji moo jiite mais jàpp nga ne kàccoor la mais après day tax yow nga tooñ ko boo ko tooñee moom itam mën la ñaan yàlla nit la comme yow ah. ni ñu koy ñaane yàlla bu la tooñee moom itam loolu la mën a ñaane yàlla waaw kon nag attention yépp daan na war tegu ci retenu li ñu doon wax amul ne waa ji def na rek ay aywa léegi nañu def lu neex déedéet waaw kon nag mu na noonu la ne Eh, amul digganteem ak boroom bi tabaaraka wa taala xijaab mooy tooñ eh, eh, ndax gravité kon mooy risque dina am waaw borom bi nag léeg-léeg mooy day yéexe rek <laughs> day yéexe rek kañ la mbir mi dal am na ñoo xam ne da leen di yéexe ay ati ati at am ñoo xam ne un quart de siècle am ñoo xam ne même un demi siècle cinquante ans ba léegi ñu ngi tooñ seen nguur mel ni day gën dëgër waaye wa kadhalika akhdhu du gis nañ ko moom lu ubbi eh, laay <laughs> idha akhadha al-qura wa hiya zalima ay way inna akhdahu alimun shadid <laughs> wa kadhalika na ko noon ne akhdhu rabbika sa jàppum borom idha akhadha al-qura bu ngay ciix dëkk ya wa hiya zalima tay fekk ñu nekk ñoo xamante nay toncat lañ inna akhdahu inna gis nga jàppam moom borom bi alimun de shadid bu tar waaw kon nag borom bi da yeneen way saa saa wax da lay day day da yéexe waaye nekkul ne daa yëgul li xaw wala yëgul liggéey giiriis déedéet <clears throat> waaw waaw inna ahdahu alimun shadid waaw kon nag muy noonu ci kaw noonu ci lañ jeexale eh, li nga xam ne mooy <clears throat> eh, mbir mi eh, lañ doon wax naan man nu ñu ëppal trois heures de temps ëppal nañ ko sax ana suñu vingt cinq mille yaa fay ah, yow kay yow kay boo ko naree jafe ñu nag duñu avancé nag ah, ah lépp wax dëgg yàlla am na solo de walla yi ne waxuma lu contraire waaye nag ah damay <laughs> fay yow day kaas rek <laughs> fay de day kaas rek xam nga ne ma <laughs> loo koy waxoon naa la ko waaye bon walillahi alhamdu wal minna alhamdu wal